farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi at-tasawwuf إذ جهلوا إن جهلوا ترشيده للخلق وفضله الذي بدا للحق فلا يواري شمس كون ذي العمى ليس بمبصر بها فوق السماء léegi nag ginnaaw bi mu la waxee ku nekk rek ni ngay jame di dugg tasawuf ak la ko waral léegi nag mu ne in jahilu waa ñoom ñoo ñee bu dee ne dañoo réere tarshidahu ak jubalam ji nga xam ne moom lay jubalal moom tasawuf lil xalqi ñeel mbindeef yi ji nim leen di gindee teg leen ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dee ñoom dañoo réere lool wa fadlahu waaye ngëne ngëneel gi tasawuf am ñu réere ko alladi bi nga xam ne badaalu feeñ la bil xaqi te jóge ci dëgg tey jaar ci dëgg te dëgg ko tax a jóg waaw mu feeñ leer bu dee loolu ñoom dañ koo réere waaw nañu xam ne ñoom seenu réer ko wàññiwul tasawuf dara mais li baax ay ignorant taxaw ignoré ko mais est-ce tax loolu lële baaxatul parce que rek ñi ignoré nañ ko ñoom xamuñu ko déedéet léegi nag la lay dëkkal nag di la ci indil ay parabole ay façon <laughs> nan la mu ne falaa yu waar yi ma ne moo loolu ñoom ñu bu ñu réeree jubam ak ngëneelam mais li nga xam ne dafa feeñ te lépp jaar bil xaq ci dëgg way ma ne falaa yu waar yi way ah. mais nëbbut ash gis nga leeru jant bii bu jant bi nee ray onze mu ne tël fii feeñ nga xam ne day gën a leer ma ne loolu mënu koo nëbbu de kawnu dil ama nekku boroomuk silmaxa laysa bi mubsirin biha fawqa as-samaa silmaxa bi nga xam ne jant bi lu mu feeñ feeñ feeñ mënu koo gis ndax borom bee muur ay bëtam ma ne ñàkk a gisug selmaxa jant bi teewul jant bi ne fi quand même derrière voilà kon nag loolu mooy lan misaalam yéen ngeen dummóoyu taxawuf di ko dugg di ci dal di ko xaddaxu di ko zamm ah di ko def lu wàññiwul ci moom dara di ko dugg a wàññiwul mbaax gi mu baax mooy jant bu feeñ rek ah silmaxa ba taxaw moom mënu koo gis teewul jant baa ngi fi loolu mooy tasawufa ngi fi leer nañ même bu dee ne yéen gumba ngeen ci li nga xamante ne silmaxa ngeen ci yu baaxam yoo yële ci leeram mu ne wala tughatti dahra zulmatur ba léegi lii yëpp ay parabole la wala tughatti te dul muur de ak dahra ba faw mukk zulmatur ramad mooy lëndëmaayu ak ak wànneent fii ayni ca bëtu ansha waa ji nga xam ne ansha la mooy nit koo xam ne moom du gis guddi xam nga am na nit ñu mel noonu nga ne ah oui ma ne la moom borom bee bind te am na ñoo xam ne bëccëg kese lañ mën a gis bu guddi jotee dootuñ gis waaw am na ñoo xam ne bëccëg gi lañ dul gis ñoom bu guddee lañuy gis mais bu bëccëgee du ñu gis allah am ñoo xam ne boroom bi da leen a defal ñuy gis guddeeg bëccëg te ñooñu ñu ëpp am ñoo xam ne boroom bi daa def du gis guddi du ñu gis bëccëg. Allah waaw yaxluqu maa yashaa mooy bind lu ko soob waaw yaxluqu maa yashaa borom bi mooy bind lu ko soob léegi nag mu ne nag bëtu ki nga xam ne boroomu silam boroomu wànnent la ba pare nekk koo xam ne moom ak bëtam du gis guddi muy al ansha mais kooku. mais bëtam googu ne mukk moom nga xam ne non seulement du gis guddi ba pare wànneent est-ce que le que moom gisul moom manu la xool comme ko guddi gi weer wi nga xam ne daw a leeru layli badriyat weer wi nga xam ne xam nga weer bu matee sëkk lañ naan badr al badru tamaam weer wi nga xam ne dafa leer nañ ta mat quatorzième jàpp quinzième jour nga xamante ne day leer gis nga suñu léeg-léeg nga gis ko wallahi dina attirer sa attention bu dee am nga kuy seetlu te ngay romb rek gis affaire bi nga surtout boo jàndee fekk foo xam ne daa am ay immeuble yu fa ne wala boog daa lën daa xaw a làqatu nga ne tën rek foo xam ne yaatu na nga gis weer yu xonq noonu leer def benn bul bu rëy wallahi boo dee nit nga dina la delloo ci sa boroom nga xam ne inna fi xalqi samawati wal ard la ayatin waaye ngir ñan li ulil albaab wallahi loolu boobu dee nit nga dina la yóbbu ci lool di nga xam ne mbindum asamaan ak suuf wallahi ay mandarga ya yuy tegtale borom bi waaye ngir ñan li ulil albaab ñi nga xam ne seen xel seen yuqu day day nacc seen dañoo am ñooy seen saalu xel dafay nacc day day xalaat kon nag mu ne waaye ki nga xam ne encha la du gis guddi ba pare teg ci wànneent lën na mu bëtam googu ba tax mënu la gis weer leeru weer wi loolu du mooy muur leeru weer wi nga xam ne dafa mat layla badri yadin ah weeru boo xam ne badar la bu mat sëkk yadin di quatorzième jour boo xam ne ci guddi gi quatorzième guddi yu weer wi mu daal di génn ni muy leere leeram googu bët ba amuk wànnent nekk bëtub ansa nga xam ne du gis guddi lëndëm nga mu am ba tax du gis loolu nëbbul li nga xam ne mooy leeru li nga xam ne mooy weer wi loolu mooy lan mooy gaa yi di dugg tasawuf di ko dal seenu ñàkk koo xam teewul mu nekk badru tanaam weer wu leer woo wële bu seeni bët lëndëmee ba mënuñu koo gis ñoom nañu yem ci loolu le te xam ne ñoom foofu lañu tollu ñu bàyyi ñi ci ne tey mën a gis njàccaar yi ko gis ñoom nañ leen bàyyi ñoom ñu nekk ca lañ ne sëriñ bi mu ne radiyallahu anhu ba léegi ci parabole yi misaal yi muy joxe voilà ngir wan ne ku réere lii tekkiwul ne mbir yi amul voilà mu ne wasaatul maydaani laa yoxu fiiha iba u namalatin solokan fiiha mu ne ba léegi ci parabole yooyu le ca misaal yoo yële muy misaal ñii di jam tasawuf di ko bañ mu ne wasaatul maydaani wala miidaani boo ca wax baax na ma ne yaatu xàll wi boulevard bi li nga xam ne mooy ngandum euh, euh, avenue bi yoon wu yaatu wi yaatu mais ma ne yaatoom boobu nga foog ne laa yux fii ha mais mënu koo nëbb ibaa u namlatin ab ab xorondom <laughs> ab fourmi ab melentaan bu ne man maa bañ duma ci dugg suruukan fii ha yoon wi duma ci dugg at li muy yaatu yaatu mais ngeen foog ne le fait xorondom bi ne dugguma ci tax na ah yaatu euh, xal wi yoon wi route bi avenue bi boulevard bi ni mu yaatoo sawaay la fekk daal xoronom bi dugg ci mooy nëbb na ko quoi kon yaatootul parce que moo tax xoronom sax dugg ci <laughs> xoronom bu ñu duggoon kenn day yëg ne sax mu ngi ci waaw léegi nga bañ yow mbir mi ye yoonu tasawuf leer nañ yaatu ku nekk xaj ci ku nekk man cee jaar sell jëm ci sa borom benn waay taxaw fee ne dara laa ci duggul kooku mooy misaalam mellentaan la léegi est-ce que moom mu ne dugguma ci te defuma ko tax na wàññi na dara tasawuf yoon woowu rek wàññiwu ko tus mook melentaan bi wayam kon <laughs> loolu sëriñ bi di wax nii radiyallahu anhu mu ne kallaa wala yudannisul mutahhara qawlu dawid danasi ma tatahhara mu ne kallaa mukku wala kallaa jàjjul yëgal ne wala yu dannisu mukk muy taqal di tilimal al mutahhara li nga xam ne borom dee ko sellal mu sell lap ah, ma loolu mënu koo ti mënu koo taqal xawlu dawi danasi koo xam ne moom dafa tilim jikko tilim takk kooku ay waxam manu la tilimal ki nga xam ne borom bi moo ko sellal maa la nga xam ne tatahara borom bi daal dina koy sellal loolu manu la waaw waaw lii day niroog li tubaab bi wax hein naan les le les baves du crapaud n'atteignent pas la branche la la branche colombe waaw tubaab bi dane les baves du crapaud dans le marigot gis nga mooy mooy mooy tëflit gis nga ba crapaud muy mott mi bu newee ci ci ci biir dex gi naan ngooq yi ngooq noonu muy def di ëf kii bi xam na day léegi day fuur boo génne gi day fuur mais yooyu noonu gis nga picc ma nekk weex tàll nekk ca kaw asamaan say naaw yow yaakaar nga ne hmm? yow yow yow tefliti crapaud bii mbottu bii moom takkal na picc moomale mu ko du ko lool nateñ paa du ko le du ko nateñ paa leen baal nateñ paa du ko jege du ko jot la blanche colombe voilà picc moomale naka noonu la mooy gaa yi ma seen wax yu ñaaw yi wolof jaay sax nee wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo voilà ku la neex ak sa ñaaw ci waa tasawuf ma ne takk-takk bi ci yow lay dellu voilà kon mu ne wala yi su yu dan ni sudu tilimaane du <laughs> li nga xam ne dafa sell xawlu waxu zawit dana si nga xam ne moom jikkoo mooy tilim moo ñaawi jikkoo waaw takk toog fële nekk ci ban bi ak li nga xamante ne nii mooy goudron bi takk ripp set wecc nekk fële nekk ci palais bu baax sa nga foog ne sa wax yi nga koy wax di ko saagaaka ŋàññi tax na moom mu tëlim mukk loolu man da nekk waaw kon bi sëriñ bi waxee lii nag <laughs> mu ne walaysa yaxfidu uluwwal adkiya xasadu ci parabole yi ci misaal yi mu ne walaysa yaxfidu ma ne du wàcce de du abe du rabese uluwwal adkiya kaweeg boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo sell ay xel boroom bi tabaaraka wa taala defal leen xam-xam bu sell buñ koy jaamoo ma ne kooku wàccewu ko suufewul ko xasadu kiñaanuk fii ka nga xamante ne nii xasadu dil ilmi koo xam ne boroom xam-xam la waaye dafa iñaan waaw am na xam-xam mais gis na ñoo xam ne dañoo sell mu iñaani leen ndax foogoon na ne moom bi mu amee xam-xam nit ñépp moom lañu war a topp waaye comme que dafa tilim ndax xam-xamam bi jariñu ko tus jaamuwu ci yàlla di góor di kese xam-xam mooy façon xam-xam yam doon wax bañ ko gisee jëkkisoon nañ ko ba muy wax façon xam-xam yi baaxul moom noonu la ci incarné léegi moom boroomu boroom xam-xam bu mel noonu ak iñaanam ma ne kooku wàccewul kaweeg ñi nga xam ne ñooy boroom xel yu rëy yi nga xam ne boroom bee leen defal leer wa jëxlul arbiya waaye sànkuteeg réeru ñi nga xam ne ñoom seen xel yi daa dese muy ñi nga xam ne mooy ñi nga xamante ne rab yi lañ rab yi ci français mooy ki nga xam ne